di suuratu seyyidina daawud alayhi salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alxamdu walminna gisoon nañu fi nga xamante ne nii muy laaya bi nga xamante ne nii mooy laaya bi suñu boroom tabaaraka wa taala doon nettali li nga xamante ne nii mooy nettali seydina ayyuub alayhi salaatu wassalaam ak nattu bi nga xamante ne nii moom la ko borom bi tabaaraka wa taala daldi woon teg mu muñu ko na nga xam ne noonu la gën a rafete moom alayhi salaatu wassalaam loolu nag mooy ak ni mu ko waxee bi nga xam ne noonu la ko dale mu muñu ko muñ gu rafet ba ni ko borom bi di wërale bi mu ko naan këddal sa tànk bi ci suuf dina génn foo xamante ne nii ndox moo xamante ne moom ngay sangoo mu sedd lay doon nag waaye wa sharaab ba pare nekk loo xamante nii Eh, day mooy danga ciy naan ba mu ko defee mu daal di wér suñu boroom ne ma delloo ko daal di koy delloo waa waa këram ak lu mel ni ñoom mooy njaboot gam amoon loolu lépp mu nekk rahmatan yërmande borom bi tabaaraka wa taala waaye fàttale ko ngir borom xel yu ñaw yeeg borom xel yu sell yi. nga xam ne mooy nattub yàlla moom loolu rek la borom bi lu mu lay gën a natt mooy def lay gën a yëkkati ci ay daraja lir lool kese tax mu lay natt du ngir teg lu loo xam ne neexul de ba pare mu ne ko jëlal la nga xam ne mooy la nga xam ne moom la waxoon ne dina dina dóor soxnaam si ko corriger ci li nga xam ne noonu la defoon ndax nattu bii nga xam ne mu ngi koy muñalum gën a rafet muy ñëw di ko wax yeneen yoo xamante ne nii daanaka nar naa mën a dindi ci muñam googu dara mu ne ko nag bu ma wéree dina ko dóor mu ne ko nag jëlal benn taxas ci ay yoo xam ne ay ñax nga daal di koy dóor ba mat téeméer nga dóor ko te boo ko defee nag jarul ngay kafaara yooyu nooy loolu dina la doy suñu boroom ne man de fekk nañ Seydina Ayyub moomu mu nekk saabira koo xamante ne mu ñaakoon bu rëy la aji muñ la dee ni'mal abdu eskey boobu lépp jaam eskey ak a baax boobu lépp jaam innahu dëgg-dëgg moom awwaab ku delluwaakoon ci boroomam la buy neex ak buy naqari lépp loolu nag mooy lii la nettali bi wax ñu doon ñëw nag di wax li nga xam ne mooy israiliyaat yi muy nettal yooyu nga xam ne ci waa banu israil lañ koy jëlee te dara dëgëru ci te mu fees ci téere tafsiir yi di nettali yoo xamante ne nii mooy wérul léegi nag mooy kon waxoon nañ ko mbir mi ci gàttal daal li nga xam ne noonu lañ koy nettalee ba ni nga xam ne noonu la ko feebar bi rongé yàq yaram bi yépp ba xool bi kesee ci desoon ak làmmiñ bi ma ne la lool lool lépp demewul noonu am na benn sax ñu ne bi mu wéree nag doo bi soxnaam si demee am lu mu def doon dimbal doon um lu ko doon di utali ñëw fekk suñu borom wéral ko ba mu këdd këdd boobu noonu ba naan ci ndox mi daal di ciy sangu naan ji ba mu ko ñëwee gis dana ko waa dox naam si dafa ñëw fekk ko fa gis fa benn waay boo xam ne bu taxaw mu naan ko yaa abdallah yow jaamub yàlla bi waa ana ana ki nga xam ne moom la boroom bi natt woon tam nekkoon fii mu naan ko xamoo xamoo ma mu ne ko déedéet mu ne ko man mii mu ne ko ah xam naa ne daal yow niroo nga ak moom lool waaye moom fii la tëddoon ay fii la yàggoon manul woon a jóg sax manul woon a yëngu léegi mu ne ko man la borom bi tabaaraka wa taala man la ayub alayhi salaam yonent suñu borom moo ma delloowaat ni ma meloon loolu lépp nag ma ne la loolu demewul noonu koy wane mooy benn waxoon naa la que ni wàllu iblis bi ñuy wax naan daa demoon ci juróom-ñaari asamaan loolu amul waaye tamit beneen affaire mooy suñu borom daa jëlul iblis di ko sëmbartël ci yonentam yi alayhimu salaatu wasalaam yi nga xam ne iblis amul ci ñoom buntu gi jaar comme rek mooy lañ waxoon keroog naan daa jëloon eh, ci Seydina Sulaymaan alayhi salaam li nga xam ne haadihi al qissatul baatila nettali boobu neen boobu ñu naan daa jëloon formam ba mu jëlee lam bi ma la loolu daa mënula nekk ci yonent iblis di am loolu ci moom ba nit ñi di ko jaawaleeg moom ak yooyu mooy loolu doon demewul noonu te suñu borom sëmbartalul iblis ci ay yonent yoo xamante ne nii ñoom ñooy ñooy ñi nga xamante ne ñooy la crème ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a sell ci jaamam yi ñooñu sori nañ ko waxuma la dara seen taalibe yi rek iblis ñu bari ci ñoom malaluñ leen dara comme moom ni mu ko waxoon ne illaa ibadaka minhumul mukhlasin man de dinaa leen fexeel sa jaam yépp dinaa leen yàqal ba mu sa jaam yi nga xam ne al muxlasiina mooy ñi nga xam ne yaa leen sellal ñu nekk ci kenn te te ñooñu yonent yi alayhi salaam ñoo ne ci kaw kuy sell ñoo tax nga sell ci ñoom ngay jaar léegi nga ne ñooñu moom moom la Iblis di def luy hada kadib mooy loolu noonu amul. léegi loolu benn affaire la beneen affaire mooy suñu borom tabaaraka wa taala yónniwul yonent boo xam ne da koy teg feebar boo xam ne nit ñi ci boppam feebar bi ci boppam day tax ñu koy dal te mu bëgg moom mu ñi loolu ma soo am suñu borom ku muy yónni da koy yónni nga bokk ci ñi nga xamante ni ñooy ñi gën mag ci wàllu xel ci wàllu bind ci wàllu lépp ci ñooñu lañ yónni ngir nga xam ne nit ñi duñ am loo xam ne dañ naan lii wa tax ba duñu ko topp suñu borom loolu lay def teg feebar boo xam ne daanaka ñépp di la daw nga nekk ci poubelle yi ba pare nga war a woo nit ñi ci yàlla loolu noonu mooy loolu yépp demewul noonu lenn daal la ñu xam mooy feebar am noon na ko suñu borom tegoon na ko natt bu metti boo xamante ne nii nettali nañu ko wax ñu li ci am solo que feebar bu metti la muñ na ko ni mu gën a rafete ba mu koy joxee exemple di ko joxe misaal ngir yonent mi alayhi salaam di ko fàttale ko moom moomu Sayyidina yu mag yi ko daloon mu muñ ko ba nekk waat di delluwaay koon di delluwaay di dellu saa su ne ci boroomam tabaaraka wa taala loolu moo am loolu noon loolu kese affaire loolu kese la kanta feebar boo xam ne mooy ne loolu amul ay xol bi kese di des kon nan la doon dunde loolu loolu noonu demewul woon noonu mooy affaire yooyu yooyu nit ñi dañoo war a yeewu moo tax al imaam al qaadi ibn al arabi al maliki rahmatullah alayhi ci tafsiram bi ahkaamul qur'aan bi mu ëndee wax yi yépp mu ne yéen nag xaar leen kaay leen ma wax leen walam yasix mu ne wérul ci Seydina Ayub fii ci mbiram mii nii ñuy nettali di wax mooy nettali bi ñu waxaa ah, ci gàttal noonu mu ne daraa ci wérul lu dul li nga xam ne moom la ñu borom bi tabaaraka wa taala daal di nettali ci ñaari aaya yi ci aaya yi fii ci téereem bi ci aaya yii bu njëkk bi mooy bi mu waxoon ci mooy nu ayyuba id naadaa rabbahu anni massaniya durr mooy biñ gis sànq mooy ci saar bi at bi muy wax anni massaniya shaytaanu bi nusbin wa adab mooy boobu it mu ne lool kese la kantaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul dara loo xam ne wér na indee ci ayub lu dul benn xadis boo xamante ni lii al imaam al qaadi al al al maliki ibn al arabi rahmatullah alayhi mooy wax ci ahkaamul quraan lu dul benn xadis muy xadis boobu nekk ci saxiixayni bi mu naan Seydina ayub da doon sangu ba benn kii ñëw lëppaalëpp boo xam ne ñëw daal di jël lim doon sangoo daal di dem loolu noonu la ci lëppaalëpp boo xam ne ci or la lool kese moo wér mu ne lool kese moo wér ci nettalib Seydina ayub bu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tegul ci sunna kan mooy kon ñëw di ñu nettalil ba ñuy indil xabaaru ayub seydinaa ayub alayhi salaam bu dee ne ñu koo jële ci alquran mënuñu koo jële ci yonent bi alayhi salaam mais kon xabaaram fan lañ ko mën a jële lu dul can an kan moo ko fekke woon lu dul lu dul ci israiliyaat yi nga xam ne marfudatun inda al ulama alal batat mu ne mooy lu dul ci israiliyaat mooy nettal yooyu di jóge ci téere yahuudi ak nasaraan yi nga xamante ne nii dañ ko da dañ koo bañ nangu ko fëlal ko fële refuser ko bañ ko indal ulama ci borom xam-xam yi xam nañ ne nekkal yu mel noonu mooy surtout yu mel nii dañ koy dàq kenn du ko nangu mu ne nag kon nag yow gis nga jaamu yàlla bi yow mi nga xam ne yaay sàkku xam-xam yow mi nga xam ne yaay jullit bi fa a'rid an suturiha basarak basarak basarak mu ne gis nga fañ ko bind ak yooyu yu mel nii nekkal yu mel nii yow du mooyu ci sa bët quoi bu fi nekk sax nekk di ko liir ak sa bopp bàyyil fële te xam ne nii amalu la njariñ amalu la njariñ lan la lay yokk mu ne te na wa te na nga ci tëj sa sa sa nopp bu ko bul may nopp gaa yi nettali nettali yi nga xam ne amul dara te tamit dara du ci dëgg te wérul mu ne loolu la ndax lan lan la lay def fa innaha la tu'ti fikraka illa xayala ndax lenn kese la gis nga sam xel xam nga lan la koy jox nettali yu mel nii boo koy kii mooy waaw kay mooy affaire genre film yooyu nga mel ku nekk ci xayaal quoi imagination monde imaginaire yooyu naan voilà xoolal ndax loolu la moo tax keroog affaire yi defoon ay ree bi ñuy wax <laughs> jaaro Seydina Sulaymaan bi xam lépp ci jaaro bi la tegu il suffit jaaro bi dañ keneen sol ko koo koy yor pouvoir bi loolu vraiment bu niru film Hercule yi lan lay niru ak yi nga xam ne mooy film yi gars yi joué mooy mooy fiction yi loolu fiction dëgg moom lay wax nii ne loolu kese la lay yokk nga nekk fi nag di imaginer naan fay yow affaire bu war naa yéeme lii ak lii Iblis jaar fii yàq fii def lii taal njaboot ji fee def lii demaat ci yàlla naawaat fii yëfi jaaxaan yooyu nga xam ne yooyu dara amu ci mu ne loolu kese lay yokk sam xëya ah, te te tamit du yokk sa xol bi lu dul ak pertange kese <laughs> léegi loolu lay wax moom al imaam al qaadi al maliki radiyallahu anhu kon nag wa rahima kon affaire bi loolu la ci gàttal daal mooy gis nga saar bi ni mu faree gudd ndax yu mel nii il faut nga ko sinon comme li ñu waxoon rek monde bi léegi rawatina réseaux sociaux yooyu di ko tas nag naan mu ngi ci téere sang sàngam wax naa lay nekk ci téere sàngam qu'est-ce que cela veut dire loolu mbir mi mooy est que wér na waaw loolu est-ce que tukkee na ci alquran tukkee na ci yonent bi alayhi salaatu wasallam est-ce wér na que ñoom ñoo ko nettali loolu moom mooy loolu nag moom la kenn mënu la démontrer moo tax yii amul te tamit dafa wuteeg yi nga xam ne moom la ñu xamee ne borom bi noonu la yónnee yonent yi alayhi salaatu wasallam ak seen xaq ak fi leen teg ak li ñu xam ci ñoom lim ñu ko xam lim ñu ci xamal ci ñoom alquran yonent bi alay saa saam xamal ñu ko ci sunna bépp nettali bu ñëw di wuuteeg loolu dañ koy fële fële kaay nan man kaan ka ko ëndi nag ak ku man di doon amuñu ñi benn état d'âme parce que mooy dëgg ndax mbir mi lenn la mooy nga saxal yii nii ci yonent yooyu def nga lu garaaw garaaw garaaw wala rek nga ne du noonu. te loolu mooy dëgg mooy bu noonu ndax demewul noonu wallahu taala alam kon ñu yem ni détail bii di ñëw nag ñu continuer foog naa nag affaire yu instant bi côté bi jeex na mooy nettali yu garaaw yi daal di nañuy jeex ñu ngi ci suuratu Saad ci suuratu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa